seydna abdullah ibn abbas xabrul umma wa tarjumaanil qur'aan radiyallahu taala anhu wa an abi mu ne seydna omar dañ koo laaj lool waaw ne ko ah yaa amiral mu'miniin mooy yow njiitu gëm nga way ngëm yàlla yaa ah boo ñu mënoon a fi qiila li Umar ibn al-Khattab xaddis naa nettali nañu nettali ñu an sha'ni saa'atil usra ci mbiru bër euh, jamono ju tar jooju alquran di wax seydna omar mu ne fa qaala omaru seydna omar ne xarajna ila tabuuk fi qaydin shadidin fa nazalna manzilan wa asaabana fiihi atashun xatta dananna anna riqaabana satanqati xatta in kaana axaduna la yadhabu fa yaltamisu raxla fala yarji'u hatta yadhunna anna raqabatahu satanqati' hatta inna ar-rajula la yanharu ba'irahu faya'tasiru farthahu fayashrabu thumma yaj'alu ma baqiya 'ala kabidihi ila aaxiril xadiis Seydina Omar daal di tontu waaw léegi mooy laaj nañ sëriñ bi gis nga ci ay teggin noonu la ñuy laaje waaw waaw dooñu ah ñun de dañoo bëggoon nga baaxee ñu rek xam naa ci xew-xewu sàngam bi ngeen xam ne ah tuub lool waaw mooy wax ci teggin mu ne leen xaraj naa ilaa Tabuk dañoo génn <coughs> ak alayhi salaatu wassalaam ñun saxaaba yi radiyallahu ilaa Tabuk di dem Tabuk ghazwatu Tabuk waaw fii qaydin shadiid ci mais ci tar mais ci ci kii boo xam ne euh, climat boo xam ne tàngoor woo xam ne taraayam foo ko natt daana fe weesu na ko ah suñu borooma wax sa'atul usra de kenn waxul sa'atul usra buur yàlla mi nga xam ne moo bind xalaqa fa sawaa bu ne sa'atul usra la mooy wallahi sa'atul usra ngoo Euh, doon bu doon waxi waxi wolof du dëgër bu nee saatul usra loolu mën naa bañ nekk saatul usra parce que ñun dañoo mën a exagérer waaw waxuma lii <coughs> mooy bu doon ab saxaaba kese ko wax sax loolu noonu la demee mooy vraiment metti woon na borom bi subhaanahu wa taala bu ñëwee nag ba koy préciser mooy vraiment mbir mi taroon na quoi parce que ñun li tax su ñuy wax dara du ci dëgër mooy dañoo mën a exagérer voilà exagération yi nga xam ne moom lañuy ñuy dëkke yooyu day tax daanaka duñu ñu crédible ci dara ñun moom yoboo ñuy noppi rek tey xoole voilà wala ñu teg ay kaset nit ku wóor daal ñu ne mu ngi nii déglu leen mu jeex tàkk kon Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne dañoo génn ilaa Tabuk fii qaydin shadid mu tar lool fa nazal naa manzilan nee na Seydina Omar radiyallahu anhu nee bi ñuy def noonu ñu def escale benn bërëb ñu wàcc benn bërëb waaye wa asaabanaa fiihi atashun mais mu dal ñu fa genn peeru mar goo xam ne mais mar gi ñu mar xatta dhananna anna riqaabana sa tanqati mais dañu dem ba jàpp gis nga suñu put yi non suñu put yi day xotteeku non dañu mara mara non mar gi ah man de buur yàlla na tooguma lii tegal <laughs> mooy bon ta bon amaan bon ñu bari ci ñun alhamdulilah mooy alhamdulilah la wax kon ñun gis nga fii taraf waaw ñun fii mu ne li ñu ne ci opulence la ñuy dund ah xamuñu metti bii de ku ci jàpp ne metti la nga àddina bi daa gën a naqari dafa gën neex laa wax am nay jamono ju yàggul dara senegal yenn gox yi ñoo xamante ne nii benn yére doon am ci kër gi bu ñu lekkee am na ñoo xam ne loolu moom yàggul man mii am na lu ma dund ci yenn village yoo xam ne dama faroon dem gaa yi ceeb rek ceebu ceeb ku ko ku ko ku ko añee daanaka sawaay yow gaa yi dañ lay xool rek waaw naan luy wane ne kon sawaay mii ah saay tay baax na waaw baax na ba waaye am na grand yoon na leen doon dégg temps yooyu nañu nekk gone waaw mais grand boo déggee. léeg bu buñ déggee xam nga village yi danaan tekk quoi ab ruusi xam nga loolu ab ruusi buñ ko déggee dañ na ah kooku du kër diwa ah waaw kooku de moom tey moom mooy gis nga rien que ruusi kese te man mii nii dund naa loolu dem naa ci village yoo xam ne fekke naa loolu am fa man waaw te village boobu boo fa dematee boo ba ba ma fa mujjatee dem fa yaa ay trois ans. loolu amatu fa mooy gaa yi léegi yooyu yooyu yooyu gaa sax duñ ci bàyyi xel tellement foo dem ceeb baa nga ne wasaar voilà yow léegi nag nan ngay xamee loolu ba pare man man ku mel ni man manuma gëm loolu mbir mi daal gën a naqari lenn nag man nga koo wax mooy vie cherté bu de vie am na waaw produit yi yokk gi ñu yokk lool am na waaye nag loolu falaa nalu man na illaa anfusana bu ñu bu ñu ñun bu ñu fi bu ñu bu ñu bu ñu lan bu ñu yedd ku dul suñu bopp parce que buur yàlla de defal nañu lim ñu war a defal waaw wax nañu sànk wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi maa leen tàggatal li nekk ci asamaan yi li ci suuf lépp tukkee ci moom muy xéewal pour yépp ñun ñu am suuf am ndox am lépp ba pare di jéggaane li nga xam ne moom lañuy dunde tañ bu ñoo di dundee li nga xam ne mooy sax ci réew ma mooy moom la ñuy moom lañuy ñuy bay ci réew ma léegi nag loolu après nag bu seeree ñu ñoo ko def suñu bopp ko ay choix waaw ay choix la yaa bëgg lekk lool mais mais tant ñi ko fiy def ci réew mi ku leen kii ci ngeen sikkal ko ba du ngeen ko laal léegi yéen yéen na ko def seen bopp wallahi ñii de bu ñu amoon loolu ñii de bu ñu amoon loolu Allah kon Seydina Omar kon ñun yëg yi man ah bon amaana mu dal kenn ah mais man de moom xamaguma ku lii ma sa dal waaw wa asaabanaa fiihi atashun xamaguma ku mu dal mara mara mar ba jàpp ne sa put yi day teppeeku day teppeeku ñun ay robinet la ñuy yor buur yàlla xéwalu buur yàlla dañ ciy sant kenn du ne mais warul woon demee mooy dañuy sant qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa xayru mimma yajma'un waxal yonent bi alayhi salaatu salaam bi fadlillahi ci gëneelu yàlla gëneelam ngir gën a rëy nag mooy bam ñu defee ñu bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekkay jullit lool moom mooy mooy ngëneel li nga xam ne moom ngëneel féetewu ko kaw parce que loolu boo ko amul woon leneen duñ la mën di du ngëneel mooy yow loolu du dara ak jay la buñ la jox nii lii mooy mooy mooy fadl bi nga xam ne am laysa fawqahu fadl amul mooy bokk ci xeet yu yonent bi sallallahu alayhi wa buur yàlla def nga ko waaw parce que chrétiens yi ci xeetam lañ bokk ummatul daawa mais ñun ummatul ijaaba mu boole ñu ci loolu yàlla nañu ci faat dekkeek moom bokk ak moom fi mu dëkk comme lim ne ana wa kaafilul yatiimi ka haatayni ni man ak ki nga xam ne mooy euh, taxaw di di toppatoo al daal di koy ado jël ko di ko yor pas adopté mais yor ay mbiram di ko toppatoo ba ni nga xam noonu lay majeur mu ne maa moom comme ñaari baaraam yi ni ñuy laalantee nii noonu la ñuy mel yàlla nañu buur yàlla boole ci lool ñu ànd ak moom noonu fi jinaanil ula amin kon mooy <coughs> qul waxal bi fadlillah ngëneelu yàlla wa bi raxmatihi ak yërmandeem gu yaatu fa bi daalika falyafraxu ci lii dee leen ci bëgge dee leen bëgge ci lii yërmandeem yàlla fa bi daalika ci lii falyafraxu ngëneelu yàlla raxmaa yàlla loolu rekk a fi ne ñun ci loolu lañ ne gis nga nag boo ko xamee wallaay nattu yi nag day yow nattu yi day mujj nekk mooy li Seydil Xaaji Maalik di wax rek radiyallahu anhu waradni bil qadaa rabbi musabbirani ala bala'ika ya rahmaanu ya allahu waaw waradni gërëm looma bil qadaa loo dogal mooy boo xamee ne ñun daal ndeke ñun ñun daal ndekete yoo é ndeke mbir mi simple na de wallahi buur yàlla yombal na mbir ndeke ñun entre fadlullahi ak rahmatuhi lañ ne nekk ñaari diggante yooyu nag yow nekk di di am stress stress yooyu doo leen xam gars yi dañu jàpp ni mais ça il est il est moom il est fou parce que yii ko dal lii waroon naa tax daanaka tey du mën a añ sax waaye teewu ko kii di sant nekk ci leneen waaw ndax ñun dañuy xam ne ma lu mën a ñëw rek bi fadlillahi wa bi rahmatillah waaw ñun daal ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem gi rek mu ne nag fa bi daalika falyafrahu dee leen ci bëgge waaw <laughs> moo gën li ngeen di dajale voilà kon ñun ah man de xaw ma kul yi dal Seydina Umar de keroog Tabuk li fa xew ci yoon bi ah. waaw fa asa fa ñu def escale benn bërëb wàcc fa wa asaabana mu laal ñu fiihi atashun ak mar hatta zananna ba ni ñuy njorte yaakaar këne anna riqaabana satanqati' këne suñu put yi day xar laa maxaala fala budda an yu xar sawaay foo jaar mu xar <laughs> satanqati' mu ne hatta idha kaana ahaduna la yadhabu fa yaltamisu ar-rahl waaw fala yarji'u hatta yadhunna anna raqabatahu satanqati' mu ne ba kenn ci ñun da doon dem di xool ak tegam di seet li nga xam ne moom lay teg ngir toog ci kaw gëléema pour seeti ko rek mooy bu ma soon a wàcc nii yësal comme dinañu wàcc yësal fi nga tegoon mbir mi nga ñëw di ko seet fan laa tegoon teg gi mooy li ñuy teg ci kaw euh, gëléem gi ngir boo ci toogee mu ngi a nooy hein même loolu nit day dem di ko seeti mais di ko wëri falaa yarji'u hatta yazunna du du du du xaw a dellusiwaat lu dul ne mais day mais daanaka day jege yaqin njortam gi day jege yaqin que ne non non laa moom fii la ma buur yàlla xanaa doon xaar <laughs> an na raqale wala fi naan fii xanaa fii la mu buur yàlla doon xaar raqabatu hoo que ne bi sa tanqatin dina xotteeku. mu ne xatta inna rajula la yanxaru ba'irahu fa ya'tasiru farsahu fa yashrabu neen da ngay sax kenn. géléemam gi nga xam ne moom la indi ngir dem comme li Abdullah ibn Aqil doon Muhammad ibn Aqil doon wax la mais lii ak Seydina Omar ibn al-Khattab moom mi ko dund moo tax ñu laaj ko mu ne radiyallahu ta'ala anhu gis kenn ci ñun nga gis ko mu daldi mbir mi àgg na foo xam ne day loj daldi rey li nga xam ne rendi li nga xam ne mooy loj géléem gi mu yoroon daldi di pressé farsahu waaw mooy biir mbaq gi fi nga xam ne fi la même fi la affaire yi ne euh, fi la lekk geeg yooyu di nekk fa yashrabuhu mooy muy bës ngir am ci fi ndox mi ne ak di bës kii yi ngir ndox di génn buñ ba dara fa yashrabuhu mu daal di koy naan waaw xam nga fars mooy fii fii mbaq gi nga xam ne min bayni euh, farsin wa damin labanan xaalisan mooy fi nga xam ne moom la dese yi ne waaw même yooyu noonu dañ doon pressé ci wet yi fi nga xam ne mooy ci la ndox doon ne fa yashrabuhu mu naan ko summa yaj'alu ma baqiya ala kabidi li des mu lekk ko <laughs> waaw mooy li des moom euh, mooy foo mare margu toll nii mooy lekkoon taxu ñoo wax nee na seydna omar nee na fa qaala abu bakr siddiq ne radiyallahu ta'ala yaa rasuulallah bi mbir yi demee noonu nit ñi mbir mi vraiment àgg ci ñoom nag taraay tar gi lii mbir mi nag tar na quoi Seydina Abu Bakr as-Siddiqu radiyallahu taala anhu ne mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna allaha qad awwadaka fi du'aa'i xayran fad'u allaha lana fa qaala sallallahu alayhi wa sallam atuhibbu dhaalika qaala na'am <laughs> nee na Seydina Omar nee na bi mu demee noonu nag Seydina Abu Bakar Allah arhamu ummati bi ummati Abu Bakar yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ki gën a am yërmande ci samaw xeet ci samaw xeet ki ci ëpp yërmande ngir samaw xeet mooy Seydina Abu Bakar Allah huwa siddiiqu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahu wa mathwa Allah mu ne Seydina Abu Bakar bi mu gisee loolu mu yërëm ñépp moom fàtte na xaalu boppam ah, ah non nit ñi la gis mu ne ah non xaaral mu daldi laaj benn mbir mu ne yaa rasuulallah Seydina Abu Bakar ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna allaha qad awwadaka fi du'aa'i xayra ne ko yow ndaw yàlla li de buur yàlla mooy eh, habitude la mooy eh, tàmmal na la ci mooy nekk la loo xam ne eh, lu luy répété wu presque yow foo ñaane mu nangu mooy yaw sag ñaan moom buur yàlla dalaa daa def ne yow daa nekk sag ñaan moom booy loo ñaan am waaw moom moom miinal na la yiiw mooy loo ñaan mu andi ko kon nag fad'ullah lana kon nag dañoo bëgg nga ñaanal ñu buur yàlla ci métit yi ñu ne nga ñaan buur yàlla ngir mbir mi hein Euh, coono gii ñu ne ak lii dal jaam yi euh, bu ko mënee teggi fa qaala yonent ma lay saar-saam ne ko atuhibbu dhalik <laughs> ne Seydina Abu Bakar ne ko dangaa bëgg est bëgg nga ma ñaan dangaa bëgg ma ñaan qaala naam mu ne ko ah kay bëgg naa nga ñaan kay allah allah allah ha <coughs> wa man xaraja min beytihi muhaajiran ila ku génn sa kër beneen bi yajid fil ardi muraghama wasa ku génn këram muhaajiran di dem ci muja di di dem ci buur yàlla dem gi mooy gis nga àddina bi yëpp tukki la ci yàlla waaw jaamu yàlla gi ñuy def di julli muy li gën a màgg ci lislaam loolu lépp façon laxas la asra waaw ak tukki la minallaahi ilallaahi billaahi di jégo ci buur yàlla di jaar ci buur yàlla di dem destination bi wa inna ila rabbikal muntaha comme niñ ko waxoon temps yile lépp ak tukki la gis nga seen tukki gii ñu nekk symboliser wul lu dul yoon wi nga xam ne moom la jullit bu ne war di jaar moo yoon yi du neex tout le temps gis nga hatta zananna anna raqabatuhu sa tanqati' mara mara mar ba ñu jàpp ne sa put gi dina tar mooy yoonu yàlla tamit loolu la yoonu lislaam bii noonu la mooy bu kenn foog ne dangay ñëw rek tuub ne aywa afa xasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatana alladina kaanu min qablihim fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna alkaadibiin kenn mënu ci dara yàllaa ko wax ndax nit ñi dañu foog ne dañu naan gëm nañu rekk ñu bàyyi leen te kenn du leen nattu déedéet doon buur yàlla du ko def buur yàlla ne di bañ a nattu dinañu nattu dinañ leen nattu kay ba buur yàlla nee na mais yéen ñi leen jiitoon sax noonu la wala qad fatanna alladhina min qablikum min qablihim dañoon nattu woon ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon dañ leen a examiner woon ah la vie examen perpétuel waaw maa dumta ala qaydil xayaa fa anta ala ixtibaar fa anta ala ibtilaa laa maxaala alaysa huwa allahu taala alqaail fi suurati eh, mulk tabaaraka alladi xalaqal tabaaraka alladi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadiir alladi xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mooy fekk yaa ngi yow yaa ngi dund yaa ngi noyyi xamal ne yow tu es en perpétuel yaa ngi ci nattu yoo xam ne du jeex waaw rawatina nag rawatina yow nga ne dangaa sóobu rawatina nga ne yow ci yoonu xam-xam nga ne ci yoonu ulamaul amilin ci nga ne ci yoonu yonent mi alayhi salaatu salaam ngay topp boobu nag haa moo tax nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi waaw mooy loolu la kon buur yàlla neen yéen da a na foog ne da ngeen naan gëm ngeen rek ngeen toog du ma leen nattu buur yàlla ne dinaa leen nattu ba xam ñi nga xam ne ñooy wax lu amul ak ñi nga xam ne ñoo dëggu ci li ñuy wax ne dañ maa gëm dinaa leen nattu ba ñi nga ba xam mooy ba wanee buur yàlla soxlawul nattu la ngir xam li ne sa biir innahu alimun bi zati sudur waaye mu feeñal ba nit ñépp gis ana ñan ñoo ñu dëggu ak ñi nga xamante ne nii dëgguwuñ dañ doon wootewu waaw ñi nga xam ne almudda'i ñiy wootewu ak ñi nga xam ne ñu sadaqu maa ahadullah alay kan ñi nga xam ne ñoom li ñu diggéeg yàlla ne moom lañ sopp soppey yo nabi boo fi ne soppey nabi dinañ la nattu ngir xool yow est bi jaral na la dara sallallahu alayhi ñun moom wal iyaadu billah kon nag perpétuel perpétuel voyage la boo xam ne nit ki day laxas waaw jëm ci boroomam moo tax lii nii yépp da leen di dal yonent bi aleyhi salaam léegi nag le fait que Seydina Abu Bakar tamit ñaan ko naan ko ndax mën ngaa ñaan day wone boo fi newee yooyu du say effort bopp moo la ciy génne ah à nattu yi la yàllay teg ci yoon wi ci topp gi ngay topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul foog ne sa effort bopp moo la ciy génne jamais xam nga lan moo la ciy génne ar-ruju' ila ilayhi azza wa jal delluwaat ci moom delluwaat ci moom borom bi subhaanahu wa ta'ala képp la ciy génne du leneen amul leneen loolu rekk la ciy génne amul beneen affaire boo xam ne moo la ci mën a génne loolu kese la amul leneen amul leneen loolu rek delluwaat ci moom <coughs> kon moo tax mu ñëw laaj yonent bi alayhi salaam mooy tamit du <coughs> mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy intermédiaire bi ah. moom mooy yow natt yooyu di la dal li la koy teggil mooy ci yàlla nga koy jële mais nag buur yàlla moo bañ que ni kenn du agsi ci moom lu dul nga jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax Seydina Siddiq est-ce que mënuloon a toog ñaan mënoon na ko huwa Siddiq mais defu ko dane é buntu baa ngee bunt baa ngii man nag duma tiim buntu bi boroom buntu bi di laaj keneen déedéet dangay dem ci boroom mu yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne mooy bunt bi yàlla bi subhaanahu wa mu daal di koy laaj mu ne ko atuhibbu dhalika mu ne ko bëgg nga lool Abu Bakar qaala naam sayna Abu Bakar ne ko ah kay léegi nag fa rafa'a yadayhi nahwa as-samaa yonent bi alayhi salaatu salaam yëkkati loxoom jëmale asamaan mooy ko ci kaw mu ne falam yurji'humaa hattaa qaalat as-samaa fa adallat summa sakabat fa mala'u ma ma'ahum summa dhahabna nanzuru falam najidha jaawazat léegi radiyallahu anhu mu ne yeneen ci balay saat saam yëkkati ñaari loxom jëmale ci asamaan si mu ne mais delloowul ña di ñaan delloowul loxo yi mooy bàyyi wàccewu leen xatta xaalati sama ba ni nga xamante ne noonu la asamaan si xaalat fii wax naa la comme mu ne xaala bi yadihi loolu tekkiwul ne loxo bee wax mooy mu def fii nag du xaala boobu hein bii mooy dafa xiin waaw bii nii mooy mu commencé nga gis xiin yi di ñëw asamaan si processus ndox mi di ñëw mooy ni muy xiin yi di jeges di bari summa sakabat mu sotti lu bari ndox mu bari fa mala'u ma ma'ahum ñu daal di feesal ah mooy asamaan sa xam nga xaala ayu <laughs> ardin euh, euh, voilà xaalati samaa'u mooy asamaan si commencé di processus kii bi di euh, nuages yi di ñëw fa adallat mu mujj muur nit ñi ñuul waaw summa sakabat mu daldi sotteeku waaw buñ na mooy def na mooy asamaan si loolu waaw bul neex asamaan si wax xaalati sama fa adallat déedéet fa mala uma maahum mu sotti ndox ba ñu feesal lépp waxande mooy yi nga xam ne récipients yi ñu doon def ndox yépp ñu mujj feesal ci naan ba màndi thumma dhahabna nanzuru nee na après bi loolu amee nag ba feesal suñu ndab yi ñu dem di xool taw bi est-ce que dépassé na fii quoi ndax niñ ko gis daa mel ni ci ñun rek la yem mu ne falam najidha jaawazatil askar fii armée bi campé woon taw bi dépassé wul foofu allahu akbar allahu akbar nga ne ma léegi sa tàll bi nu mu demee nii wér na ma ne la ah imaam alxaafiz ibn kathir nee na isnaaduhu jayyid waaw nee sanadam bu baax la bu rafet la waaw jayyid bu rafet la bu rafet la